bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ko mu assasatul Wafa bi xuququl iman di def ak yéen di koor gi tàmbalee ba léegi ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak ñett dellusiwaat nañ fas yéene ànd ak yéen ngir dalal kenn ci ñi nga xamante ne tànn nañ leen ngir ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weer koor wi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene koo bokk ak yéen ko xam naa ne bala ñuy jox kaddu gi ki ñuy dalal tey dañuy xamle aslëf rek ci ay jaay ci jaar-jaaram xamle tamit li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ak ñun tey ji incha allah ki ñuy dalal tey mooy sëriñ Ñeex Kooba Badiane sëriñ Ñeex Kooba moomu mi ngi jàngi alquranul karim ci Touba naka noonu tamit njàngum xam-xamam foofee la ko dooree muy Tuubaa ci biir foofu tamit ci daara ju mag jooju nga xamante ne ñu bari xam nañ ko muy institut al azhar bu sëriñ Murtada bi nekk Ndaam jaar na foofu naka noonu tamit bi nekk Thiès foofee fa la amee baccalauréat muy ashahada asanawiyya ginnaaw bi la ko yàlla baaxee mu bokk ñi ñu tànn mu war a bokk ci jàngalekat yi ñu jël ko muy jàngale mu nekk jàngalekat en même temps nekk directeur u institut Al Azhar bi nekk Dakar Fass Mbao moom bi mooy ki nga xamante ne mooy directeur u ne jamono ji ñu wax yéen kon ci gàttal rek mooy tënk euh, aslëf ci ay jaar-jaaram rek kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene seq ñun bi tey jii li mu fas yéene waxtaane nag mooy ab jullit boo xamante ne dafa nekk ci réew moo xamante ne réewum layit la naka lay dundee ci biir réew moomu loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ñun kon ci njàlbeen danañu xamal lan mooy kan mooy ab jullit wala lan mooy jullit su ci jógee tamit pays boo xamante ne pays islamique la maanaam réewum jullit danañu xamal mooy lan su ci jógee danañu xamal euh, maanaam euh, république islamique maanaam réewum jullit loolu ana kañ la sosu su ci jógee tamit danañu xamal lan mooy réew moo xamante ne réew mu laïc la jógee su ci jógee nag danañu xamal euh, réew moo xamante ne réew mu la ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu ak ni nga xamante ne noonu la ci ab jullit du dundee loolee incha allah danañu ko xamal kon ginnaaw nga xam ne dañoo xaw a ñu maanaam ñi jégalu rek ci xaw a yeex bi incha allah kon dañ koy jox kàddu gi rek xam naa ne laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh waroon nañ cee doon tey jii waaye nag ginnaaw xam bi daf xaw xat xam naa ne dañ koy bàyyi incha allah bu suba su ko defee dañ koy jox kàddu bi ku ci am laaj boo xamante ne nag aju na ci lii nga xamante ne moom lañ waxtaane incha allah balaa waxtaan jeexee rek dinañ gis ci kon liy def moom mooy dañ koy kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah shaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal aaxirina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi am mbégte lool ci bokk ci ñi ñu tànn tey ngir ñu toog ci jataayu xam-xam bi amal rek ab gëstu bu ndaw boo xam ni yitteem jullit bi ñëpp la fi toll ni ñu war ko waxtaane mu jëm ci dundub jullit bi ci keppaaru nguur goo xam ni ci ni muy doxalee daf cee seppi loxol borom bi tabaraka wa taala loolu la ñuy tuddee ci arab xayaatul muslim fi zilli dawla al ngir dugg ci waxtaan wi directement ndax retard bu ñu am ci tàmbali bi buñ ko jégaloo ba noppi dañuy tàmbale suñu waxtaan ci tomb bi ba noppi ñu ko tëggee ak ni mu tëggoo ndax amaat na buñ ci duggee ba génn danañ dog yoon woo xam ni buñ ko toppee incha allah danañ for lenn ci njariñ yiñ ci bëgg a fore ci bunt bi baat yi composé thème bi ñu tëgg war ko waxtaane tey li nga xam ni mën nañ koo tuddee ay mots clés yu composé thème bi mooy li ci njëkk al muslim beneen bi ci des mooy dawla bi ci tegaat mooy li ñu tuddee al almaniye suñu neexoon sax ci weneen waxin mën nañoo wax ni lan mooy waru garu jullit ci ab doxaliinu nguur boo xam dafa génne yàlla tabaraka wa ci doxalin woowu lépp mu delloo ko rek ci xelum doomu aadama waajibul muslim naxwa dawla al almani wala ñu wax sax ni mawqiful muslim tijaha ad dawla al lan moo war a nekk taxawaayu jullit par rapport ak ak état foofu nag lañuy waree ci ñun kon bu ñuy dugg ñu jiima ràbbale baat ñu ko ràbbale woon ci tàmbali bi xayaatul muslim fi zilli dawlal almaniya ñu tàmbale tasalsul boobu ni ñu ko mawduu bi joxe tàmbale ci jullit mooy lan kan mooy jullit lan moo tax mu tudd jullit lan mooy daje ci moom ba nekk jullit ak jullit lan la wuti ci politique wala doxalinu àdduna ci cëppaandaw ji ci la ñuy yegg allahu ci buñ ko gàttalee nag ndax daanaka matul waxtu eh, li ñuy dund tey wala li jullit ñu bari di dund ci àdduna bi ci ron nguur yoo xam ni nguur yi àdduna kese la li ñuy tàmbale mooy kan mooy jullit jullit yi seenub lim fi ne ci àdduna bi bari nañ war nañoo toll ci un milliard trois cent millions ay individus yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi li xayma yi joxe te mën na ko ëpp waaye jullit bii ñuy wax ci jamono jii mën naa gën a yaatu ndax mën nga ni li commencé ci na aadam ba léegi ñi gëmoon lislaam ñi gëmoon yonent yi topp seen ginnaaw ay muslimoon lañ ibrahim moo leen ko tuddee alayhi salaam waaye yi ñuy waxtaane ñun tey ci contexte bi mooy ñi wuyu wooteb yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa mu ñëwee ak léegi képp ku ko jullit même bu fekkee diine ji nga yor di ci jaamu yàlla mën nañ ko tudde diin samawi du tax nga tudd ab jullit nga xam ni kon qabla majii nabii muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo tudde yahudi bi ab jullit waaye nag bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee la loolu lépp dak léegi ñi ko wuy si ñoom lañu tuddee jullit jullit mooy koo xam ni jëmbal na léppam yàlla tabaraka wa taala aslama kullahu li wajhillahi taala waaye mu jam mu boole ca taqayyud maanaam tënku ci di def li ko yàlla digal di bàyyi li ko yàlla tere su nit ki melee noonu ndax diine ñaari xaaj la moo ci ëpp solo mooy li ñuy tuddee al amru bil maaruf mooy awaamir beneen bi mooy an nahyi anil munkar mooy tolloog manaahi yi nga xam dañ ko tere bu nit ki tënkee boppam ci diggante boobu lu ko yàlla digal mu def te dootu ci jëfe am xelam di tànn lu ko arrangé wala ko lu ko arrangé wul lu mu ko tere mu bàyyi ci boobu la nit ki di door a tudd ab jullit kon jullit mooy ku jël léppam rek dundam gépp jox ko yàlla loolu alquran di wax naan qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين kon fii aaya bi war nañu dëgg-dëgg kan mooy jullit noonu itam la sunu borom tabaraka wa taala di waxee ba léegi ci beneen ay naan qul inni umirtu an a'buda allaha muxlisan lahu diin wa umirtu li an akuna awwal al muslimin kon alquran moom taarifal nañu kan mooy ab jullit mooy koo xam ni ak jaamu yàllaam ak jege-jegelu yàllam ak yar ruuxam ak dundam ci àdduna dundam ak faatoom lépp da ko boole def ko nu say takk ko jox ko borom bi loolu la ñuy tuddaan huwa al istislaam al jël sa lépp ko yàlla lu mu dogal ci yow rek nga nangu lool mën nañoo jiim xam kon ban relation la jullit am ak diineem diineem relation bu mel ni buñ ko doon misaal ab citoyen ak patriote maanaam nit ku ne ak réew ma nga dëkk eh, nit ki lu mu mën a tànn ci diine lu mu mën a góor góorlu ci xiifal bakkanam walla boppam tàggat bakkanam yar ruuxam jege-jegelu yàlla def ay sacrifice mooy di rey di saraxe te dëppalewu koog ni ko yàlla bëgge ci lislaam du tax mu nekk jullit kon ndege lii tax nga tudd ab muslim mooy lislaam moo lay jox dafa mel ni lislaam mooy réew mi faw nga matale condition yi ba mu jox la ab nationalité nga door a tudd nag citoyen réew moomu la jox nationalité bi maanaam nekk ab jullit wa man yabtari gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xasirin kon jaamu yàlla ndeke ngir nga doon ab jullit danga koy jaar ci l'islam moo lay jox nationalité ngir nga tudd ab jullit maanaam nekk citoyen wu réew bu ñuy wax islam dañu jël ribaatu bu réew ndax dañ koy soxla léegi ci kanam diine jooju nag nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na moom rek la tànn nangu ko jàpp ni moom mooy diine fa moom boroom xam-xam yi ci seeni gëstu dañ koo xaaj ñaari xaaj ñaari anam anam yooyu chatray ni lañ benn bu ci nekk dafay complété moromam benn bi munta dem bàyyi bi ci des soo amoon aw jiw lu mel ni fepp yi ñuy ji nga xar ko jël benn xar bi ji ci ko suuf si boo moytuwul la ci bëggoon doo ko am l'islam tam ñaari wàll la yoo xam ne benn bi ci dem bàyyi morom ci loolu moom lañuy ñuy tuddee al ibadat benn bi bi ci tegwaat moom lañuy tuddee ay muamalaat ibaadaat yi moo gën a tënku ay sha'air la mooy lu mel ni julli salaa lu mel ni joxe zaka zaka lu mel ni saw comme ni ñu mel nii ramadan nga lu yàlla digle la moom bi nasul quraan yi lu mel ni xaj yooyu ak shahada ma leen jiitu woon pas bi yooyu ay mbir la yoo xam ne nit ki daf koy def digganteem ak boroomam ñu di ko tuddee xaj na arkaan yi waaye mooy sha'air yi nga xam ni dafay yëgle te day déclarer ni nit ki ab jullit la bàyyi ko sax day tax ñu laajaat ko remettre ko en cause taxawal ko ci kanam tribunal bi laaj ko ba xam lii mu bàyyi ndax daf koo weddi wala boog dafa am ngànt ba tax mu bàyyi ko wala moo tax mu bàyyi waaye beneen xaaj bi moo gën a yaatu mooy li ñuy tuddee muamalaat yi muamalaat yi nag euh, man naa tàmbalee ci biir birrul waalidayn def lu baax jëme ko ci ñaari waajur ba yegg ci imaatatul aza an tariq fekk luy lore wala luy gaañu ci mbedd mi nga toppale ko li nekk ci diggante bi lépp ci tarbiyatul usra fexe ba fege leen safara rafetal li ngay dëkkeek nit ñi sàmmal leen seen àq àqi dëkkandoo yi nekk koo xam ni ku am li ñu dina wafa ubbi lépp di boo ak nit da ko sàmm maanaam melowoo bépp melokaan bu rafet bu taxaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan mottali jikko yu rafet yi moo tax inama bu'istu li utammima makarimul axlaaq loolu lépp ci diine lislaam la bokk bu ko nit kiy def daf ciy jaamu yàlla na sax lu gën a lu borom xam-xam yi fuqahaa yi almuasiru nit ñi di wax mooy li tudda tuddee ibadatu zar jaamu yàlla kemtalaay waxtu wa nga toll ak man-man ba nga toll masalan ki nga xam ni dafa euh, soxnaam dafa feebar jamono bi muy taxaw ci faj soxnaam ak taxawu kooku la ca war ak jënd ordonnance ak yóbbu ko hôpital borom xam-xam yi dañ ni su ca fasee ak jàmm yàlla jàmm yàlla googu moo gën a ñor ci moom geneen jàmm yàlla guddul googu ki nga xam ne waajuram dafa tollu diggante sonn lool moo war koo xettali moom it assisté ko taxawu ko def lu rafet ndax suñu borom tabaraka wa bi mu jógee ci boppam bi ñu dénkee ñu jaamu ko wa qada rabbuka la taabudu illa iya daf ca teg boppam wa bi walidayni ihsana kon ñi war njëkk a sàmmal ay diggante suñu diggante ñoom ñaar wa ñaar wa ñaari waajur yi kon ibadatu mooy jamono ju ne la ni këtt ni jonn ca di lu neex yàlla saf maanaam du safaan nga def ca la nga war a def en tant que jullit ci fas ca jaamu yàlla borom xam-xam yi nee nañ ci jaamoo yàlla noonu moo ëppal yàlla njariñ ci kaw suuf loolu tax kon dañ naan ñaari wàll yëpp boo ko boole majmaul amrayni yi mooy li sunu borom bi wax ci aaya bi naan yaa ayyuha alladina amanu rkaw wasjudu waabudu rabbakum wafaalu lxayra laallakum tuflixuun waaye itam wa jahidu fi llahi xaqa jihaadi wajtaba wajtabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj ci aaya bi sunu borom wan nañu ni kon julit dëgg-dëgg mooy kiy rukkoo mooy kiy sujjóot maanaam kiy julli mooy kiy woor mooy kii natt azaka ci sha'air yi waaye mooy ki nga xam ni fu mu toll ci kaw suuf day def aw yiw liñ tuddee léegi ibadatu mooy ki nga xam ni fu mu toll dafay jihaad jihaad dëgg-dëggi baat bi maanaam mi mooy def effort foo toll rek def effort su wut dépense jotee nga ne wut dépense su yar njaboot gi jotee nga yar njaboot gi bu taxawu soxna yi jotee nga def ko foo toll di kër kër yi kooka mooy def juhd mooy def mooy al ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wane sax na ni ci beneen xaj na mu ñëw ci waxtaan wi koo xam ni danga aar sa suuf man maata duuna ardihi fa huwa shahid wa man maata duuna maalihi fa huwa maanaam li la yàlla jox ca nga war koo xéewloo ci kaw suuf loo ci doon aar sàmm sax ba sa bakkan des ci ab kon loolu lépp jihaad la nit ki fi mu taxaw fi muy def effort ci jublu ci jaamu yàlla rek mu ngi jihaad ci kaw suuf kon ay bi mën nañ ñi dafa ndar képp loolu lépp waaye nag ziyaada jullit dafa am beneen aqida bu mu tegaat ci loolu boo xam ni daf ko daa ci pas-pasam dafay gëm ni moom mooy représentant wu yàlla représentant de Dieu sur terre c'est-à-dire moom la yàlla tànn indi ko ci kaw suuf te ba mu ko njëkkee wax malaayika yi dañoo opposé ndax wóoluwuñ doomu aadama waaye yàlla moom moo xam lu ñu xamut moo xam lu mu namm ci indi gi mu indi ci kaw suuf mu indi ñu fii nag jox ñu pexe waaye jox ñu nag jumtuwaay boo xam ni ñun ñoo ko baaxoo muy xel yàlla nag di ñu nattu na ji najdayn suñu neexee ñu jël yoon bu baax bu ñu neexee ñu jël yoonu bo yu bo bu waaye responsabilité bi ñu ngi dellu ci xel ni ñu jox ba ñu amal suñu bopp capacité de choisir seet li ñu bëgg lu baax ñu tànnal ko suñu bopp waaye yàlla lim ñu bëggal ci kaw suuf lim bëgg ñu defal ko ko mooy ñu dundalal ko kaw suuf si mooy ñu baaxal kaw suuf si lu fi baax si suñu responsabilité lay dellu lu fi bon ci suñu responsabilité lay dellu li fi bon dégg nga ci beneen ay suñu borom la xam naan zahara al fasadu fi l barri wal ay bima kasabat aydi nnas li yuziqahum ba'd alladi amilu la'allahum yarji'un kon nit ñi ñoo yàq bu ci yàqu-yàqu yi catastrophe naturelle yu bari yu am ci kaw suuf doomu aadama yi loxob doomu aadama génn ci kon yàlla moo ñu bind ba pare istixlaaf ñu ci kaw suuf def ñuy xalifaam ñu koy représenté kon pas-pas boobu bu ko jullit xase gëm ca loolu li koy feddali ci alquran mooy lu suñu borom di wax na wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu ma la ta'lamun kon yàlla moo ñu indi ci kaw suuf ni ma ko waxee léegi dénkuñu suuf ku wut yàlla ci kaw suuf nag kon dafa mel ni mi ngi mel ni ku ñu dénkoon ak gétt soo sàgganee ba till jaar ca ginnaaw rotti ci ak def soo demee faw ñu laaj la liñ la sàmmuloo woon lu tax eh, nduxum wala leneen ab safaan dugg ci waaye nag kenn ku ne li ngay sàmm mu ngi toll xadra liñ la dénk ni mu toll président de la république bi am réew lañ ko dénk responsabilité moo gën a mag bu ëllëgee buñ koy muxaasaba muxaasaba bu metti ci tar lañ koy muxaasaba ministre bi moom it moo ci tegu wala président assemblée nationale bi waaye ba ci gouverneur bi de la région bi ci la bokk ba ci sax ki jiite ab département wala ki jiite ab quartier chef de quartier bi walla sax ki jiite ak kër chef de famille nekk parent nekk koo xam ni euh, du dafa yar ak njabootam wala mère de famille wala sax membre de famille kenn ku ci nekk am nga responsabilité lu baaxal fa ngay dund ci jamono ba ngay dund ci anam yëpp responsabilité boobu nag ñi ngi ko natt kemte lay liñ la jox ci responsabilité ni mu toll kon jullit bi nekk dafa gëm ni diine jii ma nekk diine la joo xam ni diinun shamil la mooy dafa matale dafa daj jubluwul ci wàllu jaamu yàlla jàpp ni ko yenn ci adiyaan samawiya yi doon defee wala jubluwul ci jima équilibré loolu jàngal nit ñi ni ñuy jaamoo ni wala ni ñuy amee seen àdduna képp déedéet diine la joo xam ni dafa boole mbirum àdduna ak alaxira diine la joo xam ni dafa dajale lépp luy lu baax ci biiram maanaam wuruma wéet ci biir jàkka ji rek yor sama kurus di jaamu yàlla daal ni ab jullit loolu mooy jullit bi gën déedéet Seydina xam ngeen jàngale na ko ci mawaqif yi wuute wuute wuute waaye dangaa war a def boo génnee ci jaamu yàlla gi nag loolu lañ suñu borom digal sax bu ñu julli ajuma pare ñu tasaaroo ci kaw dem kenn ku ci nekk la nga mën nga def ko testé si testé si mooy ki mën a toogi ca bureau dem toogi ca bureau ba ki mën a doon président doon dooni ko ki mën a doon ab baykat mu dem dooni ko ki mën a doon sàmmi mu dem dooni loolu mooy lislaam am na ci kenn ci mu mufakkirin yi nga xam ni ay mufakkiroon ay jullit lañ ay muslimuuna lañ te siiw lool ci alaalamul islam yi ku mel ne xasan banna dafa tegaloon ay baat yu ràbbuloo yoo xam ne léeg-léeg sax ñu jox ci dara lu mu doon wax naan al islaamu aqidatun wa ibada watanun wa jinsiya diinun wa dawla ruxaniyatun wa amal mushafun wa sayf l'islam mooy diine ju équilibré joo xam da ngay boole pas-pas ak di jaamu yàlla doo pas li nga fas rek daal ni comme lenn ci mu'tazila yi li ñuy wax fas ni man daal gëm naa yàlla ca la yadur aw la tadur maa al imaani masiya déedéet da war boo gëmee yàlla ba pare gëm yàlla googu nag nga concrétiser ko maanaam jëmmal ko ak ay jëf kon aqidatun wa ibada watanun wa jinsiya waxoon naa la léegi nii li tax nga tudd jullit amee nationalité bi mooy nga matale mboolem condition yi tax ñu jox la nationalité wu nga bokk ci réew mi ñu tuddal islam lu tax watanun si jinsiya nit ki fu mu mën nekk ci kaw suuf bu buñ ko xatalee ci diineem dafa war a génn kon diiney jullit mooy réewum ñu njëkk du fa nga juddoo du fa nga gën a bëgg du suuf sa nga tàmbul sa bopp parce que diine xam ngeen ni sax mag ñu baax ñi seen diine lañ daan rawale moom lañ daan sàmm ak fuñ mën a yare doomu aadama yi man faa suqat diine moo foofu rek lañ dëkk daawuñu xool barab buñ dëkk wala buñ juddoo wala buñ cosaanoo kon watanun wa jinsiyya diinun wa daw la l'islam itam jaamu yàlla la ci biir jàkka yi waxtaan la jàng alquran la jàngalante ko la sayante xam-xam la waaye itam l'islam finance la gestion la lépp lu jëm ci wàllu xam-xamu man àdduna ak jekku ko la ruhaniyat wa amal l'islam dafa kuy yar ruuxam ndax mooy jaanib bu ëpp solo ci doomu aadama bi ndax boo xësee faatu ba ñu dugal la ci biir suuf si ruux moom du faati waaye toujours mi ngi ci xam ngeen ci beneen alam al alamul abadiya fa muy nekk ci barzax moom bu muy yeggee ci biñ bis bañ ñuy xasra ñu ñëpp dajale ñu di ñu àtte kenn ku ne waaye ruux gi du faatu yoon comme ruux gi nag mooy dund faaw nga di ko yar boo tax bu ëllëgee nga mën koo mu man a bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy dajaleeg seen borom suñu borom moo leen di gàttalu ci yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irja'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati amal la mooy ni ngay góorgóorloo ci jàkka jeeg alquran bi de ko góorgóorloo ci waar wi di bay bu baax a baax loo dunde ndax doomu aadama lekkut lu gën lu gën a law lu gën a sell ci moom lu mu ñaqal boppam lu mu liggéeyal boppam kiy bay daraja boobu la ci am tuyaa ba jooju la ci am kiy menuisier di yàtt tuyaa ba la ci am kiy tëgg moom tam tuyaa ba la ci am kay def lépp rek bu ci seetee ak suñu borom bi teg ma ba mat sëkk te yore jikkoy jullit yàlla daf ko ci may yoonu kuy jihaad kon aqidatun wa amal wa mushafun wa sayf ku bëgg a atte itam ndax sayf mooy iqamatul xudud lii suñu borom wax ni lii ku ko def nañ la def lii nga xam ni ku juum dañu laa war a teg lu tolloog njuumte la nga juum loolu ñu ko tibbee ci alquran ku ñu war a neexal yitam ci lu mu def ñu fay la maanaam ku jihaad ba ganaay mi ñëw loolu lépp alxuraan lijjanti na ko fan lañ koy delloo fan lañ koy ndax dañuy dajaloo rek daal ni dañuy créer suñu constitution suñu livre boo xam ni dañuy wax daal fi la ñuy def mboolem loi yi nga xam ni ak règlement yi ñuy àttee suñu bopp déedéet islam mayewul loolu l'islam dafa mayee suñu bëggee àtte ñu dellu ci alxuraan ñi nga xam ni sax dañuy àtte woo ci leen duñu alxuraan suñu borom da leen a melool melokaan wu ne def leen di dëkk ay fasiqun lañ ñu gëmadi lañ kon melokaan yooyu yëpp lu tax ñu mérité ko mooy liñ fi bàyyi tey def suñu borom tabaraka wa taala waaye bu ñu jëlee ci alquran ba xam ni lii mooy dëgg lii la yàlla bëgg dañ ko war a taxawal nag léegi mooy nag wax dëgg yàlla di taxawal sharia ci kaw suuf ndax sharia jooju taxawal gi ñu koy taxaw wala kum xosaas xayaat loolu suñu borom wax ci taxawal xosaas ci taxawal sharia ci taxawal luwaay sharia ci la ñuy mën a amee ci la ñuy mën a amee sécurité ci la ñuy mën a amee kaaraange ci la ñuy a amee dund bu tey kon aqidatun wa sayf al islam boo seetee koon ci baat yi nii mu tënkaloo daa mel ni benn bu ci nekk daa jël ñaari extrême loolu tax diine équilibre la maanaam diine ja loo xam ni du ëppal ci benn wet l'islam ëppalu ci benn wet ak yahudi yi dafa ëppaloon lool ci bëgg alal ak bëgg àdduna waaye gis ngeen sax niñ sonale woon sayyidna sayyidna Musa alayhi salaam lu ne laaj nañ ko lu ne laaj nañ ko ndax topp seen bakkan waaye gis ngeen bi Isa ñëwee daa mel ni moom li doon yitteem ci lim fi am ak fanam bu gàtt bi yëpp moo nekkoon réparer lu mel noonu woowaat nit ñi di leen yóbbu ñuy dem ci jaamukaay jaamukaay yàlla yi di yar seen bakkan ngir di tàggat seen bopp l'islam ñuy daa boole ñaar yëpp mu nekk benn santé loolu tax suñu borom bi ñu wax naan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu shuhadaa ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida kon l'islam Eh, jaamu yàlla la ci lépp lu baatub jaamu yàlla di tekki waaye itam politique la ci biiram boo jëlee baatub jaamu yàlla gi di ko wutal delluwaay ci alquran côté maanaam defar ruugi ak jaamu yàlla ci ay sha'air ay yu bari rot na ci mën nañ ci tànn lu mel ni suñu borom di wax naan wa ma umiru illa li ya'budu allaha muxlisina lahu ddin xunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dalika diinul qayim boo jëlee lu mel ni politique mooy doxal ndax politique du dara lu dul ni ñu koy waxee laar de bien gérer wala de gérer la société euh, fexe am xam-xam ak mën-mën bu la tax nga mën a saytu doxal doxalin wu mucc ay société bi mooy nit ñi àndandoo di dund nga mën leen a organiser ci yoon xam ni mën a dund dund gu normal loolu lislaam da ca jàngale lu rëy rëy rëy xam nga ni daan toog di godoone ay yoon jox bay joxe misaal fàkk ay yoon yu ñu war a jaar sécuriser ko fekk ba xutaawut turuq yi ñu dox seen digganteeg ñu jël alalu jàmbur nit ñi kenn ku ci ne sécuriser sécuriser leen bu nit ñi di nelaw sax muy génn guddi di dox di def di ronde moom ci boppam dawul def nag li ñuy coow léegi ay sorties nocturnes yoo xam ne nga génn xajal ngir sa bakkan ci beew ak yàq waaye Seydina Omar daf daan génn bu guddee di veiller di xool ba xam da ndax danaan wax naan bu amoon wenn tekk bu fanaan àll boo xam ne ab sàmmam gis ko sax bu ko ak till lekkee man sama borom dana ma ci laaj bu ëllëgee sama responsabilité man Omar daan wax naan man ak yéen ñoo yam képp waaye nag dañ maa taklif lu ëpp li ñu leen taklif kon responsabilité boobu mooy responsabilité état nit ki itam loolu la war a gëm dafa war a gëm ni pour mu attewu ci wàllu état ci wàllu gestion wàllu doxalin wàllu administration dafa war a attewu ci alxuraan loolu la jullit jullit moom en loolu la bëgg ci kaw suuf ca saa bu xëyee ba ngoon jot loolu la war di eh, di dox di ci def kéemtalaay kattanam ngir mu am loolu itam am na delluwaay ci alxuraan suñu borom ak ñu wax di wax yonent bi naan fala wa a la yuminu xata yuxakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta lépp rek ñu jël ko jébbal ko suñu borom te bu yàlla ak yonent bi xësee tànn ba wàcce atte ñu gis ko ci alquran wala léegi nga xam ne yonent bi moo ñu bàyyi woon alquran ak ak ulama yi ñoom tam bi ñu defee jëfandikoo li ñu war a jëfandikoo ci xiyaas ak seen ijtihaad ñun ñëpp ba dajaloo ni lii la ijma am dafa mel ni atte boobu dañ ko war a nekk lu ñu delloo ci alquran mooy dañ war a nekk lu ñu jëfee bu boobaa nag dootuñ xool lu ñu ci arrangé ak lu ñu ci arrangé ma dama àtte wàcc na rek ci lii la boroom xam-xam yi fedd li ni moo jógee ci alquran lii mooy lislaam ci xew-xew bi jul bi da ko war a jëfandikoo ci dootu ci am lu muy tànn ak lu muy bañ foofu amul préférence loolu lépp nag boo ko boolee kon jam jamo na diin wa dunya euh, walla boole ñaari kër yi muy àdduna ak alaxira ni ñu waxee moom la sunu borom di ñu wax lu ni lu ni mel loo xam ne mënees na ko jàppe ab delluwaay ndax xam nga ne Qaaruun ku yàlla mayoon la ci jamonoy Seydina Muusa waaye ku yàlla mayoon alal ju bare bari la jox xam ne alxuraan sax dañuy wax naan caabiyee dong daanaka daana lottuloo ay jàmbaar boroomi kàttan ngir ñu yëkkati ko Qaaruun moomu ba mu demee ba nar a beew xam nga nit ñi lañ ko doon digal conseil ko doon jox ca moo valable ba léegi ndax man qablana charu lana maa lam yuxaalif charana dañuy wax naan wa btari fii ma aataka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk maanaam li la yàlla indil ci ay xéewal mën nga cee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax sàkk ci suñ suñu borom loo yóbbu ëllëg al alaxira waaye du tax itam nga fàtte kon sa àdduna kon mooy équilibre bi ñorox lay kon islam diinun wa dawla bu ñu ne islam diinun daw dawla nag kon war dañoo delluwaat taxaw tuuti ci dawlatul islam moom lan la ak fan la tàmbalee lan mooy taarix bi mi ngi tàmbalee ci fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madina xam nga yonent bi laata muy ñëw Madina amoon na contexte yu difficile yu mu doon dund ba am na sax ñoo xamante ni daf leen a jëloon wax nañ leen daw leen ngeen dem xabasi ngeen làqatu fa ndax am na fa buur boo xam ne foofa kenn du fa tooñ kenn te ku fa dem dana la jox sécurité bu mat sëkk jël Jaafar boole kook ay nit ñu dem yàlla dogal bi ñu demee jàngal buur ba lenn ci alquran buur ba xolam tooy na lool ba lenn ci mu arrikoon yi sax dañ ne mujj na dugg ci lislaam waaye ci jamono bañ fay nekkee moom donte bokkut doon ak ñoom diine xam na ni lii moom diinun sama wii la ca lam waxit nit ña wala yéefar ya leen doon jël si mooy lii daal ñun moom lañu doon dégg ci suñu yonent muy Isa kon ñii duma leen leen jox waaye mbir di ko di jafe ba yonent bi sallallahu alayhi suñu borom digal ko nag mu gàddaay gàddaay googu nag bi yonent bi ñëwee xam ngeen am na lu ko jiitu fi mu jaayanteeg euh, ñi jóge woon Madina bayatul aqaba al ula ak thaniya ba yom ni Mus'ab ibn Umayr mu jàngal waa Madina alquran ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëwee ba xol yi nooy ginnaaw bi ci albaya albaya saniya ci la ñëw jaayanteeg moom xamal ko ni ko boo ñëwee fële ñun ñëpp ci awsa xasraj danañ booloo aar la yonent bi mu xamee mën naa sécurité bu tax kon mu doxal àtte bi yàlla ci kaw suuf ci la daal di gàddaaye yonent bi muy gàddaay mi ngi naan màkka mi ngi koy gestu naan ko yaay suuf si ma gën a taamu ci kaw suuf te bu dutoon ñi dëkk sa ñoñ yi ñoom a xatal du ma la génn mukk kon yonent bi li ñuy wax fii léegi naan islaam watan la jën si ya loolu yonent bi daf ko pratiquer du suuf si mu bëgg du suufu maamam du suuf sa ba ga nekk du suuf si yàlla gën a taamu ndax moo tax mu teg fa alxajarul aswad waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa diine gën a ñoŋe rek foofu mooy na loolu tax sax yonente bi kon génn gàddaay dem nga rawale bi diine ba mu yeggee nag ci la commencé taxawal li ñu tuddee état islamique ci ay fondement yu dëgër bi ci njëkk mooy yonente bi taxawal na jàkka ci jàkka boo ko xoolee maabat la mooy fu ñu daje di jaamu yàlla la ay shaa'ir ci julleeg yu mel noonu ak i waaye itam mu assasa umumiya la maanaam institution publique la ndax jàkka ji fi la ñuy takkee ay sëy jàkka ji fi la ñuy àtte jàkka ji fi la ñuy waajale xare bi jàkka la ñuy séddalee ganaim yi la ñuy séddalee azaka yi lépp rek ba ci majlisu shura bi sax bi war a àttee nit ñi ci jàkka ji lañ koy defee kon mooy penc yi mooy assemblée nationale kon jàkka lieu de culte la maanaam maabat la fu ñu jaamu yàlla waaye en temps dafa nekk institution publique foo xam ne dañ fay daje di fa doxal lu jëm ci wàllu politique ñareel bi yonent bii def li ñu tuddee al muaxa muy benn moom it benn politique sociale bu am solo muhaajiru ne yi ànd ak mu àndoon ak moom ndax bi muy dem Abu Bakar la àndal waaye ginnaaw bi ñu dem gàddaay ñoom ñëpp fekk si ko ba ñoo xam ne sax sonn nañ lool ci coono ñenn ñu téye seen alal ginnaaw bi ñoom ñëpp bi ñu ñëwee sonn nañ daanaka ay chômeur lañ amatuñ luñ jàpp ndax ñi nekk seen ginnaaw muy kufaar yi téye nañ seen alal yonent bi dafa daal di jël benn muhaajir bu ne mu seexale la ak beneen ansaar yi al muaxaa kenn ku ci nekk jël ko nag jàppe ko sa mbokk soo yoree benn nekk ngeen bokk ko soo yoree benn la ngeen bokk di ci tëdd soo yoree ñaari soxna sax te moom indaalewul soxna ndax soxnaam téye nañ ko nga fase kenn ki ngir mu tax ko loolu lépp ngir yaatal dënn yi doon ay frère yonent bi kon taxawal loolu nga xam ne moo ko njëkk taxawal ci kaw suuf te ba léegi li ñu tuddee fraternité yonte bi jox njàngale moo xam ni bu àdduna bi gëmoon risalatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ naan loolu rek doyoon na comme exemple ñu di ko jàngale fu ma ci école ak université yi beneen bi mooy mu taxawal ab dastuur moom la ñu tudd la constitution de Médine parce que li fi amoon mooy al xaw aws wal xasraj ñi daan xeex te lislaam taalif seen i xulub boole leen waaye yahut yi nga xam ne ñoom ñi ngi fi nekk toujours rek di saboté nekk ci dëkk bi lu leen neex def yonent bi nag woo leen ci dëgg leen ila kalimatin sawa'in baynana mooy nañu bokk ñu ñëpp gëm yàlla ndax yi téere bi ngeen yor bu sama wii la waaye nag nañu àtte ci dëgg àtte ci dëgg googa la ñu tërawoon loolu ci ay ponk te lislaam am ci doole lool mooy wane nii bokk na ci la ci ëpp solo mooy li ñu tudde al ummal islamiyya bala cee kenn bokk kenn ci bokkee askan bokk ak Muhammad du tax nga doon ku bokk ci al ummal islamiyya bi nga doon ci maam mooy li ñu waxoon léegi ni comme islam watan la boo fasee déclaré nag ni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bokk nga ci communauté boobu walla nga aman am ak ñoom ahd mooy ngeen signente benn pacte d'allégeance boo xam day wane ni yéen ñaar ñi kenn du song sa moroom kenn du tooñ sa moroom te ku ci sa moroom ku ci gaaralu man taarada li xatar ñi ca des danañ jóg jàppale la loolu bu xasee am itam dañ lay considérer comme koo xam ni ab allié nga loolu la ñuy tuddee kon ku bokk membre koo xam ni mu ngi ci biir condition yëpp matale nañ ci moom ab jullit la ak fu mu mën a bokk nag walaw kaana bilaalan aw kaana suhayban ku mu mën a doon rek ab abd xabashi yi koo xam ne ab abdu nga woon wala ab étranger ngi fi woon koo mën a doon rek boo xasoo ashhadu an la ilaha illallah léegi yàgg abu bakr yéen a bokk ci diine yéen a bokk itam même catégorie kon diine ji ndeke diine yamale la ba fi ñuy gënante rek mooy ragal yàlla yamale ñëpp wante kooku mooy membre bi ñu matale condition yi keneen ki mooy ki nga xam ne allié la kii nga xam ni moom duggut ci lislaam waaye mi ngi ci suufu lislaam yonent bi li mu tegaat ci beneen tomb bi ñetteel bi mooy rasmul hudud fexe ba ni territoire bii daal moom la ñu sañ a aar ñoom képp ku fi dugg di saboté wala nga fi def trouble wala ngay saboté sécurité nit ñi wala ngay tahdid mooy di menacer diine ji danañ jóg dajale li ñu am ci ay góor ak ngànnaay dal sa kaw xeex ak yow kon am réew tàmbali naa juddu bi loolu amee nag ci Medina ci lañ wax ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy chef d'état moo jiitee ci jàmm yàlla gi mooy defar lépp moom lañ yaakaar suñu diggante ak suñu borom moom la ñuy julli ci moom yàlla tabaraka wa taala nee na moom ak i malaakam dañuy julli ci moom ñun nañ julli ci moom moom la ñuy dugg ci kalimatu shahada bi kon moo dox suñu diggante ak suñu borom waaye ba léegi teewul moom mooy suñu chef daal ku am problème moom nga koy diisi kër yonent bi sax far léegi nekk dugg ak génn ba ñenn ñi nga xam ne xaj na amuñu yar lool sax dégg ngeen nañ ko daan def yàlla naan leen ah, nag du seen morom bu leen yëkkati seen kàddu di wax ak moom ñi ngeen wax ak seen morom yi su ngeen wax ak soxnaam yi na fexe ba saate dox seen diggante su ngeen fekketee ñuy lekk bu ñu leen woowut bu leen dem te bu ngeen lekkee itam na bu leen ko toog waxtaan loolu lépp nekk lu yàlla organisé kon am ndax a am mit bu dox diggante citoyens yépp la l'islam ni ñoom ñépp sont égaux maanaam ñoo yam devant la loi dawlatul xilaafa moo ci topp mooy bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna saxaaba yi ñoo ñëw saxaaba yi Abu Bakar moo ci jiitu Abu Bakar li na ko mission mooy mu continuer message yonte bi sallallahu waaye ngir daawal xam nga yonte bi sallallahu alayhi am na benn jeex bu mu tëj gisoon bàyyi ko fi jeex Usaam Abu Bakar bi mu ñëwee bokk na ci li def mooy ba Usaama sax gëmee ni Abu Bakar mën naa am sécurité bu doy du amaat te ma wàññi lenn ci xare bi ñu dem aari ko wala ñun ñu wuññeeku del Madina ndax Abubakar am sécurité bu doy bi yéen Omar ngir mu ñëw wax ko ndax Omar ci ñaan la Usaama bi xeex la bokk bi Omar ñëwee di ko wax Abubakar Omar Abubakar dañu ko xare na la ndax da ngaa bëgg ma soppi lu yonent bi defoon lu ma ci yokkoo ci jeesu Usaama du ma ko wàññi ànd ak moom dem taxawu leen ba yàlla may leen ndam ñu dikkaat ba nga xam ne ñenn ahlu ridda ñëpp jeesu boobu moom moo leen mujj euh, euh, notaat ba ñu delluwaat ci topp gi ba ñu delluwaat ci lislaam dañu def sax ñu doon xeexal bu ñu gisee ni ñu baree dañ naan waa Medina de am nañ sécurité bu doy parce que ku ñu ne jeex bu toll nii am nga ci ginnaaw sécurité bu doy gëmuñu woon ni Aboubacar amul sécurité bu doy ginnaaw jeex bu waaye Omar moom bi mu ñëwee ci la commencé nag organiser li ñu tudde dëgg-dëgg am état te ko ci ay fondement yu wóor mooy li ñuy tuddee al xilaafa mooy wali amri bi ki nga xam ne mooy ne ci kaw mooy xalifa bi ci jamono jamono moom la woon moom it dafa nekk ab institution parce que dañ ko war a fonk te ay awamiram ko war a jëfandikoo te moom it am na sarax yëpp di góorgóorlu lenn sax ci ahkaam yi mu di ko taadil di ko soppat wala mu di ko déggal ak jamono nikaaxul mutaa ak xam nga ñu ci coow yu bari ak yeneen ak yeneen aw Omar joxe ci taxawaayam bu baax en tant que chef suprême ki jiite euh, population bi ki jiite communauté bi ki jiite état bi Omar sosaat la ñuy tuddee al qada muy justice dafa cee dogoon lu doy waar sax mooy juge yi nga xam ñooy àtte daf leen a joxoon liberté maanaam euh, euh, xalifa bi amul ci ñoom benn yoon li ñuy def di àtte buñ ko xësee lu ci li yàlla wax muy alquran ak na ba noppi loolu la mooy wëy donte dafa dal ci kaw xalifa bi xalifa bi mënul lu dul gaaram lu ci kaw loolu kon li ñu tuddee kon liberté bu pouvoir boobu am muy pouvoir juridique bi l'islam da ko jàngale à travers Seydina beneen bi mooy créé dañuy tuddee ay dawawin dawawin yi amoon na ci lu tuddee diwaanul jund nga xam ne fa la doon dajale soldats yi parce que comme léegi xeex yi day bari il faut mu léegi benn camp militaire boo xam ne fa la ñuy dajale soldats yi ay nit di fa xëy bis bu set di liggéey di wàcc di toppatoo question militaire yeeg sécurité yeeg yu mel noonu waaye defaat la ñu tuddee diwaanul xaraaj diwaanul xaraaj bi mooy lépp lu jëm ci wàllu finance publique maanaam li ñu am ci alal naka lañ koy yaxanale baytul maal ñu daal di koy développé ba def fa sax lu mel ne ay bureau am na ñoo xam dañ leen faa dañ leen faa affecté ñu nekk ay fonctionnaire toujours fa la ñuy xëy di toppatoo lu jëm ci azaka naka lañ koy séddaleeg naka lañ koy tasaare ku soxlaat kan lañ war a dimbaleeg leneen ak leneen Seydina Omar installé lu mel noonu ci biir Medine def sax source yi ëpp solo yoo xam ni diwaanul xaraaj boobu fa la ñuy am fa lay amee source am maanaam fa lay amee euh, mooy source de financement fa lay amee xaalis mooy azaka yi buñ ko dajalee ñaareel bi mooy li ñu tudd al xaraj li ñu tudde al fay li ñu tudde al doraib yooyu la boole woon dajale génn li lislaam am ay suuf ku ci bay ku ne am na lu ñu lay teg ci pourcentage ni la boo paree da nga koy yóbbu baytul maal loolu tudd mooy xare bi li ñu tuddee fay mooy lan mooy bu ñu demee xeexi ba pare la ñu am ci ay ganaa bu ñu ñëwee dañ koy xaaj juróomi xaaj xumus ba muy juróomeelu xaaj ba moom la ñu yóbbu baytul maal kon baytul maal commencé na am léegi source fu muy jëlee xaalis boo xam ne ci li mën a financé li ñu soxla ci biir réew mi kon am na sax yenn ci dëkk yi yoo xam ne Omar daf koo développé woon ba dafa ber soldats yi ni leen yéen moom kenn dugg ci yéen léegi dama leen a tere ngeen bay ba tere leen ngeen jaay seen liggéey mooy ay daal leen di wutal ay colokaan yu ràññeeku boole ci nag di leen taxawu ci lépp luñ soxla ci ngànnaay ak dund ber leen ci ay dëkk lu mel ni Basra gi ñuy wax ni ak camp militaire la woon léegi la mujj soppeeku ba nekk dëkk bu mag Kuufa noonu la mujj mel nga xam ni kon ci wàllu organisation sur le plan euh, boobu ñu tudd mooy militaire l'islam daf ci jàngale lu am solo ci jamono Seydina Omar kon fii la l'islam continuer nag di màgg di jàngale adala muy justice di jàngale civilisation lépp lu lislaam soxla ci kaw suuf lu suñu borom bëggoon ba tax mu ngi def ñu ay xalifaam ci kaw suuf lislaam jàngale ko ba mën nañoo wax ni lim commencé Madina ba yegg ba yegg dëkk bii nga xam ni mooy Istanbul ndax foofu la aaxir maalim dawla islamiyya foofu la foofu la yem maanaam fi la mën nañu wax ne dawla islamiyya kon Madina la commencé waaye Istanbul la arrêté lu tolloog fukki siècle ak ñett jëm ñeent dawla islamiyya boobu yor na ko àdduna bi di ko doxal di jàngale civilisation di àtte nekk delluwaay bi gën a efficace bi gën a leer bi gën a détaillé ci wàllu naka la ñuy gérer ab cité ndax bi euh, alxulafa urashidun jàllee xam ngeen dawla bi ci teg mooy dawlal amawiya bi ci tegaat mooy euh, bi ci tegaat mooy dawlal osmaniya boobu nag moo jeexee ci tur ca ki ko daaneel mooy noon bu mag boobu ñu tuddee Mustafa Kamal Atatürk nga xam ni moom la européens yi surtout anglais yi waajal bu baax a baax a baax ngir mu màbbu lislaam yàq ay jikkoom def ko muy nit koo xam dara ñoru ko amul diine di taxawaalukat di fanaan ci àll bi di dem ci jigéen ñi di ko sàggan di kuy naan sàngara ñu dajale ko waaye nag tudde ko ab héros bu mag a mag fexe ba def ko mu gi am batal ñu imposé ko attrape yi jàppale ko taxawu ko ci doole fexe ba mu daanee buur ba fi mujjoon a nekk ci turki ci jamono yooyu eh, ngir mooy waxidu diin sultaan waxidu diin ngir jël nguur ba mu ñëwee itam mu def liggéey ba mu jàpp ni ci la liggéey bi di gën a àntoo maanaam ci la lépp di àntoo moom dafa ñëw rek déclaré boppam nekk ab dictature moom Moustapha Kamal Atatürk ndax daf ni ci lim njëkk a def mooy man maay président de la république ci ab xalifa lañ xamoon waaye nag damay wut benn xalifa teg ko ci sama mooy comme xudaat yii xam ngeen ne ba léegi ak kaadi yi li ñuy wax kaadi yi mi ngi am comme ay fonction nit ñi di jël ak ay salaire waaye du ñu àttee noonu la defoon wut ab xalif boo xam ne aw tur la rek maanaam poste symbolique la bu mu fii teg dem bu mujj mu bett ñëpp déclaré ni léegi sax jëlee na fi xalif léegi xilaafa amul léegi nag kon régime maanaam nguur façon nguur gi mu yor mooy ab république la installé ci biir moom mooy doon président de la république dafa autoproclamé sax wax boppam ni moom mooy président de la république ñeenti fonction la am mooy président assemblée nationale mooy chef suprême des armées waaye mooy leaderu parti bi mu sosoon tudde ko par PDP parti du peuple ba pare wax nag ni dama tere ci biir Turquie kenn kon ku sos ku sos beneen parti bu dul parti bi kon Mustafa Kemal Atatürk bi mu ñëwee li mu njëkk a def pour euh, indi ak almania dàq l'islam dawla l'islam euh, euh, dawla islamiyya mooy dafa njëkk a commencé ci eh, tëjhil nit ñi tëjhil nit ñi naka la ko defee mooy lépp lu ñuy bind ci turki ci làkku arab ci xurufi arab nañ ko dindi parce que atrak yi bu njëkk mi ngi mel ni comme perse yi comme ñii dëkk Iran eh, dañ daan binde seen làkk yi dañ ko daan binde arafi arab loolu daf koo sopp daal di koy indi ci arafi latin loolu it mën na si na koo méngale ak li xew ci suñu bët réew ngir dagg bépp sila bépp reen bu nit ki amoon akuk arab akuk alquran ci cirku mu fexe ba dagg lu mel noonu dem sax ci barab yi ñu jaamu yàlla yu mel ni jàkkaak yu mel noonu ñu buntu ko bu fa kenn bindati masjid nañu seet li mu tollool ci làkku turki yi ñu binde ko noona ba pare binde ko arafi latam ñu ni ci la yem mu ni alquran nañ ko tarjuma dañ koy traduire fatiha sax kuy julleeti léegi da nga koy jàng ci làkku turki moytuñ kenn di ko jàng ci làkku arab kuy nodd ci jàkka yi ñun la baatu turc ngay wax mi ngi mel ni ñun ñu ni suñ noddkat yi di leen wax yàlla aji màgg la yàlla aji màgg la ak la ci tegu ba nodd gi jeex su ko defee dañ koy vidé ci sens bi mu amoon parce que bi muy wàcc li mu indaale woon loolu mooy sens culturel bi mu àndale su fekkee dañ koo ko dañ koo traduire léegi dafay soppeeku faatixa ci làkk woo ko jàkk jàng du la jox faatixa noonu la ko suñu borom wàccee noonu la Moustapha a Atatürk def ñu yaakaar ni ci la yam mu dem ci wàllu jàngale mi daal di déclaré ni léegi bëgg ñun ñëpp ñu nekk ay européens nañ buñ yor nekk ay européen nag mooy li turc bëgg ba léegi bokk ci communauté européenne mooy nañu bokk nañu am même culture bi européen yi yor te pour ñu am culture boobu il faut ñu fexee ba système éducatif bi ñu def ko muy benn kon nag déclaré naa ni képp kuy jàngale lu dul programme bi ñu tëral di ko jàngale ci biir réewum turc ca programme boobu programme bu laïque la jàngale moom mooma dañ koo tere ca dana teg daan yu mag daal di génn décret ni bépp école buy jàngale islam nañ ko tëj bépp école buy jàngale arab nañ ko tëj bu ko defee daal di créer ay chômeurs yu bare bari ndax ñi doon jàngale ay junni junni école ñoo nekkoon ci Turquie di nekk ay daara mu tëj loolu lépp ñu fi doon jàngale ñëpp wala bëti ko dem wuti meneen métier loolu la Moustapha Kamal Atatürk commencé waaye daf ci boole ñu dafay libéré jigéen bokk na ci ni mu doon libéré jigéen mooy na leen bàyyi ñu taxawal léegi tere nañ ci Turquie képp ku fa muuru ku muuru ko xijaab xam nga ba léegi sax ñi nga am problème parce que Abdallah Gül mi ak euh, kii mu Rajab Tayyip Erdogan seen ñaari soxna yi sax ba léegi am na ñuy kaas ñu dugg bi ñu dugg ci biir pale de la république ak assemblée nationale bi ak ay muraay daf leen di gêner daf leen di naqari bu Mustafa Kemal Atatürk moo ko fa tere woon daan ne jul daganatut léegi ci jigéenu turc muy muuru muy muuru wax xijaab ñu ni ndax lan mu ni ndax muuraay gi ak naar la ci ñun léegi culture Europe lañ bëgg a yor ci waaye bëgguñu yor culture arabe yemul ci loolu daf daan tëgg ay ay baal ni ñu koy waxee ñu jëggal ma di dajale góor ñi ak jigéen ñi rawatina ci quartier gi dem ba ca camp militaire yi mu wut ay jigéen ñu bare bari indi leen fu ñu wàcc leen koy ay ay camion mu teg fële ngangunaayam fauteuil bu mag toog di seetaan ñuy séddale sàngara di baal soldats yi mu leen di boole jigéen ñi ñuy fecc soldats yi nag ginnaaw ñoom am na ci amoon na ci ñu am diine ndax ñu ngi doon jóge rek ci al xilaafa islamiyya bi am na ci ñoo xam ne dañ daan bañ waaye ku musaan bañ da naan da ngaa da ngaa obéir ci ay maanaam dañ lay sanctionné te dañ lay teg daan yu méttee méttee ba dañ daan forcé ñu fecc ak jigéen ñi ak di mooy yàlla par ñu wax mu ni jigéen dafa liberté comme ñëpp daal ubbi école yi ubbi lycée yi ubbi université yi ubbi barabu liggéeyukaay yi jël jigéen ñi dugal ci biir ñu tasaaroo fépp mbon commencé tasaaroo ci biir tukki sàngara si itam ñu di ko tasaare comme ndox kon nii la Moustapha Tamal Atatürk commencé xeex ak dawlat islamiyya léegi nag bi mu jëlee ki nga xam ne moo nekkoon buur ba ca buur ba sax anglais yi ñoo ko fa loolu lépp nag nee nañ ki ko dicté woon Euh, daje bañ doon def ca Lausanne Carzone moo fa teewaloon anglais yi moo ko joxoon charte yooyu su fekkente ni bëgg nañu reconnaître comme état européen kon foofu la l'islam commencé ñàkk état ci kaw suuf bi l'islam tollee foofu nag ñàkk état ñàkk nguur ñàkk àtte ci la jullit ñi tàmbalee ci àdduna bi yëpp di dund ay jafe-jafe parce que amatul jenn doole yi état ju leen di aar ju leen di sàmmal seen diine jullit bi tam commencé sentir leneen mooy mission bi mu amoon te yàlla moo ko ko chargé mooy fi dundal kaw suuf si ni ko yàlla bëgge léegi jullit bi amatul possibilité boobu parce que nañ ko xool fii ci biir Sénégal suñu bëggoon a defar suñu réew mi faaw ñu am nguur gu ñu dimbali suñu bëgg yàqute gi am taxawaalu bii am ci jigéen ñeeg yu mel noonu nguur moo ko mën a faj waaye du ay jëmm ñoo ko mën a faj jëmm ji moom lim man mooy defar digganteem ak boroomam waaye liy defar àtte bi nguur rek moo ko mën a faj foofu nag fi la jullit ñi commencé tasaaroo mel ni gétt gu tas ci kaw suuf dawlal amawiya dem na yonent bi dem na ñu koy jooy al xulafa rashidun dem nañ yoon yi dem nañ abbasiyun yi dem nañ usmaniyun yi dem nañ léegi l'islam amatul fenn état ci kaw suuf l'islam ay individu léegi nag donte réew mi nga juddoo nga nekk anta xëy bu nga fi watani parce que beneen atte lañ lay indil bu lay forcé la ko teg ko ci sa kaw mu di la atte ci doo ci man dara léegi ngay dund nisfu diinik maanaam sa xaaju diine rek nga mën a dund mën a dund xaaj xaaj bi ci des tey jii bu sàcc sàccoon ni dañ maa bëgg ku ma teg ak teg yàlla bi ndax ma tuubee ko sama bàkkaar bi kenn du ko teg ku njaaloo woon kenn du ko ko teg danaan kon tuub naa rek dellu ci yàlla yàlla moo ko mën a jégal kon amul lenn lu mën a tax nit ki ab garantie wu doxal beneen xaaj bi ci diineem te di waxoon nañ ni diine ñaar yépp la religion la état la waaye bi nit ñi tasaaroo dañu leen di xàjjale ci ñaari zone yu bokkul benn zone bi mooy Europe Europe ak maanaam réew yi nga xam ni dafa nekk réew yoo xam ne majorité ba mooy ñi fa ëpp duñu ay jullit réew yooyu la jullit ñi gën a sonne ndax jullit ñi liñ daan sàmm ci àqu li ñu ñuy tudde aqaliya ay minorité ñoom sàmmaluñ leen ko ci ay àq dama leen a jox ay exemple yu précis bu ñu seetee dëkk bu mel ni France dafa teg ay àtte yu yu tara tara tar ci jigéen ju muur boppam ba ñu wax sax ni mayatuñ kuy dugg ci école yi wala institution publique yi di jàng ji wala ngay liggéey di yóbbaale ak muuraay koo mën a doon daal booy jàng yi moo xam étudiant nga wala loo mën a doon na nga wéer sag muuraay ca buntu ba ba ngay génn waaye muuraay du duggaale ci biir yemuñ ci loolu même pourtant jullit ñooñu du ay ay arabe ak ak sénégalais ak africain ak yooyu rek am na ay française yoo xam ni seen origine seen lépp français la waaye teewut loi boobu day dal ci seen kaw ca benn bàkkaar rek lañ def muy li ñu nekk xam ngeen ni Jacques Chirac génne woon na ci ab décret wax ni léegi dafay atte dafay tere moom moo ko njëkkoon tere réaction am euh, jullit ñi majma'ul al buxuus euh, bi nekk Europe nga xam ni euh, moo al majma'ul fiqhi lil ifta wal buxuus ca docteur Youssouf al-Qaradawi jiite ko nekk ca bopp ba dañoo defoon ñoom dañoo contesté woon bindu Jacques Chirac ab lettre di ko ñaawlu loolu mu def noonu xam ni loolu bokkul ci ci ci démocrate démocratie sax Jacques Chirac ci du moom dong ko def boo demee Allemagne Gerhard Schröder ma fa nekkoon chancelier bi moom it dafa déclaré woon nii man mënumaa teree muuraay ci école yi waaye nag képp ku muuru moom ñun duñu la embauché duñ képp kuy muuru moom ñun duñu la jël maanaam jàngalekat buy muuru danga bàyyi muuraay bi wala nga bàyyi fonction bi ku nekk ak fonctionnaire ci état bi koo mën a doon boo dee muuru da nga bàyyi muuraay bi wala ñu dàq la loolu itam kon mooy xañ jullit ñi seen i am yemuñ loolu France daf cee beneen ay mesures yoo xamante ni ba léegi xatal jullit ñi la mooy dootuñu may n'importe qui muy nekk ab imam soo mokkalee alquran nekk ab faqih am xam-xamu lislaam mën a xutba am fasaaxa du tax nga nekk ab imam ci France lu tax nga nekk imam dafa am li ñuy tuddee ay marakizu takwin ay centre de formation yooyu dem français yi ñoo lay formé ci ñoo fa teg programme de formation ba fa nekk ba jox la ab lijaasa pour nga mën a génn nekk imam masjid te boo génnee booy def xutba itam dañu naan la am na thème yoo xam ne doo ko doo wax ci doo wax ci darbul mara dóor jigéen rek mu zaniya doo ci wax ta'addud zawjaat doo ci wax thème yooyu yëpp moom dañ la kenn du ko tudd ci France saa boo defee discours ci ajjuma ci jàkka tudd ci benn ci thème yooyu daal mi yàlla na la ko takk ñaari soxna wala ñetti soxna bu subaa danañ la jàpp yóbbu kaso danañ la déglu danañ la entendre ca lañ ca teg mooy dugal la kaso wala bu fekkee ab étranger nga ñu exilé la nga ñib soo waxtaanee lu jëm ci ni jigéen kat suñu borom moo wax ni su naree fetteerlu su naree dagub tënk boroom këram war naa def yii ci moom war na ko waar war na koo dóor war na koo jàmb ci alalam wala ci tëddaay bi dañ naan la dóor jigéen moom ku ko wax ku ne da nga dem fële ci suñu kaso ya ndax loolu bokk ci bokkul ci droit de la femme kon jullit bi xataa ba ci diineem dañ naan ko am na ayat yoo xam ne dañ koy censurer ñun soo ko nanguwul la génne ci sa kaamil tam dootoo ko jàng ci kaw wala nga di ko firil nit ñi di ko dégg fii ci lislaam moom am na ayat yoo xam ne daganul du foofu rek la yam Italie it noonu la meloon xam ngeen ne am na fa imam yoo xam ne bëgg ñëw tudd ay tur dañ leen exilé ñoom tam ci problème bu mel noonu kii ñuy tuddee Abdul Qadir Bouziane nga xam ni ab euh, ab euh, ab algérien la France dañ ko exilé Lyon la nekkoon di jiite waaye tomb yii ma tudd fii léegi rek la tudd ci xutbaam dañ koo woo diglu ko exilé ko daan sax ko daan génne ci biti soo yoree ab sikkim wala ngay sol mbaxana foo toll ñu ngi lay rond di la diglu di la seetlu léeg-léeg sax ñu jël la yóbbu la police laaj la ba pare boo waxee ñu ni jullit ñëpp ay terroriste li ci mujj dégg ngeen Nicolas Sarkozy moom ah, nee na far li ñu tuddee Sarkozy tere woon na hijab moom burqon lay tere muy muuraay boobu nga xam ne day muuraat muur kanam gi yëpp léegi sax nga dégg ko naan ah day afghan yee la loolu déedéet ci l'islam la ay madaaris yu wuute am ñeneen ñi dañoo gis ni xijaab nii la ñeneen ñi gis ni nii la ñi gis ni boo defee lii baax na ñeneen ñi waaye boo ci tegee leneen moo gën am na ñoo xam ne pour jàpp nañu bu génn muur seen boo xam ne du leen teree teree nooyi ci diine ji la bokk loolu la leen am nañ liberté de am nañ liberté ci jaamu seen borom nañu gëmee ni ñii lañ ko war a jàng docteur Youssouf Qaradawi sax loolu la waxoon Jacques Chirac dañ ko ak li xam ci France bépp ak respect bi ñu ko ëmbal nga xam ne moom toppul ci ginnaaw Amérique rek lu mu ko digal mu def ko dañoo jàppoon ni daal atte yu mel ni yéen du ngeen ko atte ndax li ngeen tudde ay signes ostentatoires mooy ay signes yoo xam ne dafay yeefit na ci biir mujtama bi société bi doonu ko da ngeen a xamul l'histoire l'islam waaye muuru bi jigéen di muuru ak jaamu yàlla la ci moom ndax yàlla moo ko digal bi nassin qur'aniyyin sarih kon foofu boo ko toppoon du jeex liñ leen di teg ci xatal leen beneen problème bi judduwaat mooy problème boo xam ni guerru Amérique bi mu doon def Afghanistan moo ko jur ba léegi ci jullit ñi nga xam ni ay minorité lañ ci dëkk yooyu nga xam ni ay dëkku dasaraan ay dëkku laïc lañ moo di nii dafa am yenn ci soldats yu nekk ci armée américain bi ci GIC yi wala marines yi nekk ay jullit ba pare nag ñoom biñu demee Afghanistan ni mukk xamuñu lan la afghan yi def kon duñ njëkkati seen fetal di leen rey ndax seen mbokk jullit lañ dañ leen doon jàpp di leen dóor di leen di leen drogué leen forcer pour ñu rey ay seen mbokk jullit bi ñu jëlee xadiya bi euh, fuqaha yi wax ci surtout yóbbu ko azhar ñu baree baree baree bari euh, waxtaan nañ ci wax nañ joxe nañ ci seen xalaat waaye li ñu gis ñenn ñi sax dañu ni su fekkente ni euh, ki nga xam ni ab jullit la bu dëkk Amérique ci jël nationalité dafa am ahd ak réewam te sàmm ahd moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo digle woon daf ni salaasatu laysa li ahadin min na fihinna ruxsa bu njëkk mooy al wafaa'u bil ahd walaw li kaafir beneen bi mooy euh, sàmm li ñu tuddee amaana beneen bi mooy birrul walidayni donte dañoo nekk ay ñaar yéefar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett yooyu kenn mucc ci kon nag ñoom am na kóllëre gu dox seen digganteeg réew yi ñu nekk parce que moo tax ñu am nationalité kon war nañ leen sàmmal kóllëre googu bu ñu leen yóbboo ci service militaire pour ñu xeex war nañoo xeexi waaye dañ ci teg ay conditions su fekkee ñi nga xeexal jullit lañ te defuñu benn tooñ tooñu réew mi nga nekk waroo xeex ñoom loolu la loolu la fatwa bi mujj mujj mujj mujj jàngale nga xam ni am na sax ñu dëkk biir Angleterre ak ñu dëkk Amérique ñoom problème bi ñu amoon mooy comme yàlla daf ñoo wax ñi inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kon dañoo war a jihaad ci suñu xaalis ak suñu bakkan ñun mënuñoo dem est ce jël ay xaalis ak ay dund ak col di yónnee suñu mbokk yi nekk Afghanistan wala fa ñuy xeexee dañu mujj am jafe-jafe ci boobu kon problème yi problème yu sérieux la ndax jullit bi nekk ci dëkk yooyu donte citoyen la donte fa la moo dugg sax ci quartier gi bala moo engagé wu nekk militaire daf koy seetaat bu baax a baax ndax am na léeg-léeg yu ñu koy forcé yoo xam ne méngoo wut ak diine li ci mujj campagne électorale yi mujj nga xam ni président bi ci la falo xam ngeen ni am na ku nekk ci ginnaaw kenn ci candidat yi dafa muuru woon képp waaye bi ñuy bëgg a commencé bi ñu ko seetlee ci écran bi dañu nañu arrêté daal di koy jël soril ko parce que bëgguñu muuraay gi génn kon jullit bi biy dund ci réew yooyu ku xat la ku ñu xatal la ku ñu joxoñ la ku ñu déglu ay téléphone lañ la jamono ju ne ab terroriste la George Bush sax nee na woon ñun suñu noon xamee nañ leen xamee nañ leen ci seen baxana yu ndaw yi xamee nañ leen ci seen sikkim yu gudd yi xamee nañ leen ci seen mbubb yu weex yi xamee nañ leen ci seen socc yi xamee nañ leen melokaan dañuy ree waaye dañoo ëmbal aw ak ak mbañeel ak ay danañ xeex ak ñoom fu ñu leen fekk danañ xeex ak ñoom ku àndutoog ñun ku ne sunum noonu la ci la ubbee Guantanamo yóbbu fa ay abriya def na lim leen def te ba léegi àdduna bi donte Nations Unies ngi fi kenn yëkkatigul dara kon boo jógee ci xaaj boobu mu ñuy dund foofu nga xam ni jullit ñi ay minorité lañ fi mën ngaa ñëw ci suñu réew yi léegi nga xam ne ñun ñoo fi majoritaire ñun ñoo ko ñoo ko moom waaye dawla bi dawla almaniya te li fi gën a am problème mbokk yi nañ jël lenn rek ci loo xam ni ay usus la ci ab dawla almaniya loo xam ni ku ci dund moom faaw nga respecté ko nañ commencé ci ab drapo national ab drapeau fonk naa sama bos bu ko génnee itam dama koy fonk dama koy màggal parce que ñun ñëpp daje nañ ci nañ ko fonk te dama bëgg bokk kenn ci jamaa bi ci wa aleykum bil jamaa innama yakulu zibu min al ghanam al qasiya wante ab drapeau du dara loolu ay couleur ak ay symbole ces symboles yi léeg-léeg mu nekk ay symbole masuniya léeg-léeg mu nekk ay symbole almaniya léeg-léeg mu nekk ay symbole mu'taqadat qadima yoo xam ne dafa wut islaam l'islam ñu dajale ko def ko ci ab drapeau jël ay couleur ci couleur yi day wax alwaan yi alwaan mu'abbira la day wax symbole yi itam day wax am na lu muy tekki waaye faaw nga jël ko di ko def sa bureau di ko def sa salle di ko màggal foo toll parce que mooy sa drapeau national danga koy bëgg par force ci ak almaani ya moo la ko force beneen bi ci tegu mooy ab hymne national ab hymne national ay ay galen la yoo xam ne ay kaddu moo ko composé kadd yooyu am na lu muy tekki soo nekkee ci réew di citoyen bu pare nekk jullit kaddu yooyu war ngaa seet ba xam kaddu yi lan lay tekki su ma commencé ci hymne national bi ci baat bi ci njëkk ba jeexal lan lay tekki dëgg-dëgg est-ce que amu ci luy woote woo ci yeneen pas-pas yu wuuteeg sama pas est-ce que war naa koy santé kon mokkal ko est-ce que war naa fu ñu koy waxee ma jóg taxaw est-ce que war naa koy màggal da koy def rek noonu laa koy defee ni ko ñëpp yi defee yàlla ñu ko yàlla jégal waaye nag li ñu teg loolu itam mooy dund ñuy dund ci ak dawlal almanie ci amuñ ci amuñ ñu dem ci li ñuy tuddee al xidma al askari ñu del siwaat xam ngeen nit ni façon bi ñuy ñuy defee ñuy jëlee soldats yi ñu leen di tàggatee ñuy composer sunu armée bi ak li ñu leen jàngal ci ay jikko amul dara lu ci nekk ci ay axlaaq au contraire sax su fekkee nit ki dafay bëgg toujours di jox boppam yàlla saa bu julli jotee mu dog li mu doon def lépp dem julli ji dañ naan ko ça c'est pas militaire tegal la ci suuf ay ordre nga war a obéir da ngaa toujours nga war a jox sa boppam ay recommandation yu la jógee ci sa chef sa supérieur lim la digal loolu nga war a def mooy sa diine jamono bi mu la ko digalee soo ca paree nag loo neex joxal ko gëm waaye moment bi nga nekkee bi nga takkee der di taxaw wuroo obéir ci ordre kenn kudul sa chef boobu te booy xeex itam sens bi mu amoon bu njëkk parce que yaa ngi daan xeex ci taxta raayatul islam di tax xeex ci taxta shi'ar allahu akbar la ilaha boo nekkee ab jullit di jihad léegi far dañ naan la honneur léegi martyr nga wala martyr yaa nga fële parce que dañoo dee ci défendre seen patrie amutu dara luy méngale nit ki ak yàlla c'est-à-dire dañ koo fexe ba laïciser ko maanaam fexe ba vider sens bi mu amoon bu njëkk ba nit ki dootu ci gis yàlla ca loolu itam boo nekkee ndaw cim réew bëgg a dem armée ci dëgg-dëgg war ngaa mën a bokk mën ngaa doon soldat am nga ci droit pour def ko ndax citoyen comme ñëpp boo remplir les conditions yi kon lu tax ñu la koy xañ naan du ci dem parce que bu ñu ma mën na maa def lu wuteeg sama diine beneen tomb bi bu am solo moom tam ci biir mënoon nañ cee xóotal waaye waxtu wi mooy li ñuy tuddee justice xam nga ni li ñu gën a sonal ci justice bi ci réew laïc yi ñu nekk ca ci ay jullit ëpp fa mooy lu mel ni ay code de la famille code de la famille code de la famille ab code la boo xam ni day fay tënk mbooleem ni ñuy doxale ci biir famille booy takk jabar ci code bi lañ koy tënkee booy yore doom itam droit yi xale yi am ba léegi li ñuy wax autorité parentale ci la bokk ndax baay ji moo yore xiwaama bi moo yore kilifteef gi à 100 pour cent wala da koy séddoo yaay ji à 50 pour cent yooyu yëpp xam ngeen ni fébrile si am nañ ci doole lool léegi ba li jigéen ñi amoon góor ko ba jigéen ji day am sañ-sañ ci doomam ni ko bàyyi bi di amee. masalan su ma amoon sama doom bëgg ko yóbbu daara ci yaayam opposé suñ demee tribunal xale bi du dem daara parce que même sañ-sañ yi ma am ci doom ji moom la ci yaay ji am. léegi sax ci lu gën a yaatu bépp problème fii ci Sénégal yow boo am yow jullit bi. yëg ni dañu laa tooñ ba ni dama koy yóbbu ci yoon lan mooy yoon ca moo ne am réew mënut te ñàkk yoon pour sécurité am faaw yoon am pour ray pour reyante du am il faut yoon am ndax saara bu njëkk nit rey na sama mbokk dama koy rey loolu li ko fi jële mooy yoon am adaala bu baax am bu wér koo xam ne ku dem ñu jox li nga war a am waaye su fekkente ni da nga naan saa bu ma jëlee léegi xadiya bi yóbbu ko justice su demee danañ ko àtte ci leneen lu neexul suñu borom tabaraka wa taala lépp bépp xadiya bu dem ci yoon rek léegi dañ ko àttee ci àtte bu méngoowut ak bi lislaam àtte nga xam ne li gën ci jullit bi kon léegi mooy ñu ànd dem ci kilifa diine gi ñu dem ci sëriñ bi wala ñu dem ci chef de quartier bi wala ñu dem ci sage bi cheikh bi nga xam ne mu ngi fi ci am na xool bu baax mu seet ñoom ñu defaree ñu defaroo ci suñ biir waaye bu ñu demee ci yoon moom danañ génn rëdd yi ñu yàlla rëddal te loolu doy waar la booy takk jabar foo ko mën a takke baax na waaye dañ naan pour nga am ci li nga war a am ci ay droit ci say sañ-sañ dañu naan la faaw nga am certificat de mariage soo ko xasee am nag day mel ne dugg nga guta léegi parce que sëy boobu léegi yoon moo koy contrôler jabar jooju sañu tuloo koo dóor boo ko mbéjee menn mbéj sax boo demee kaso bu da nga fa am ñaari weer ah ci watari boo xunde mi ngi ci alquran ñu ci dégg na arab ca baat bi noonu la ko jëfandikoo lu tax ko xaaw yi nañ ci xaj na ay shurut shurut yooyu itam dañ ko respecté kenn dóor jigéen di ko damm mbaa di ko gaañ mbaa di tur dara waaye di ko jubloo tooñ léegi sax boo demee ba ci di fase far nee nañ jékki jëkk ni nit ki façanaa lañ ne nañ loolu agression manta euh, morale la jëkk jékki ni nit ki façanaa la déedéet boo demee tribunal mën nañ la cee teg ay daan li nga war a def mooy danga war a jàlle ci benn procédure boo xam ni yoon mooy seet léegi naka lay tàggale seen diggante commencé ci séparation des corps ak yu mel noonu ak yu mel noonu l'islam lañu vidé foofu génn teg fële amatu ci dara léegi beneen problème judduwaat ci wàllu woowu mooy bu nit faatoo ndax kuy dund dem da nga séntu faatoo bu nit ki faatoo miraas ñëw ñu naan góor na am ñaar ni ñu koy waxee fii ci wolof jigéen am benn li li li zakri mislu hazzil nii loolu dañ koo dañ koo tere ci yoon wi ñuy doxale yi ñu àttee nga xam ne nit ki itam kon bu xësee yóbbu miraas mi ci yoon la ci yoon di dogal moom boo moytuwul du méngoo ak diine am na sax leen luñ ci teg mooy testament nit kuy dund mën naa nekk jullit wala lu ko neex jekki-jekki bind benn testament ni bu ma fi jógee dama bëgg sama alal sama doom yu góor ak jigéen yem ci Mawâni'ul Irs nga xam ne jàng nañ ko ci fiqh ñun ñëpp li nga xam ni moo koy wuute mooy nit koo xam ne wala du zina la su demee tribunal tribunal kenn du ko fa xañ miraas dañ koy jox wàllam su fekkee ku bokkul ak baayam diine la bu demee tribunal kenn du ko fa xañ wàllam ak yu bëree bëri nga xam ne kon diine ji ñu doon dund code bii ñuy dund moom arrangé wuñu ci benn côté ja ay nit nag defoon ak njàmbaar ku mel ni sa xam ngeen lim ci defoon fexe pour que ko fi teg fi code boo xam ni dañuy may pour ñu dund suñ diine ni mu waree waaye yàlla dogal na ba léegi ñu ngi tàngam lu mel noonu ñu ngi bàyyi sax yeneen mouvement yeneen lobby di dox ci suuf di ràbb di fexe di maîtriser justice bi di ko jaarale ci yoon di ko dicter ba tax ñuy gën rek di jox ay nit ñoo xamante ni xaj na seen i intérêt tax ñuy tax ñu ñuy yóg ñu leen di jox ay faveur yoo xam ne joxuñ ko l'islam bi wala joxuñ ko population yi loolu lépp dafay nekk problème yoo xam ni ko xool nii da nga ci teg loxo ak yeneen yi nga xam ne kenn mënu koo lim lépp lu mel ni assurance bi ñuy def suñu oto yi am ku rëbb loolu l'islam l'islam du ko du ko du ko doxale lu mel noonu waaye dañ la koo forcer boo yoree oto faaw ngay fay assurance boobu donte méngoowul am na ñu xam nga xam ni léegi riba rek la ñuy la ñuy la ñuy doxee maanaam naka nga mën a nekk cim réew léegi daal ni sama alal du ma ko yóbbu ci banque coono dikkal na la boo dee denc sa rolal ba moytu léegi ñu fekk fa assassiné la agressé la jël xaalis ba il faut nga yóbbu ci banque bi ay intérêt bancaire commencé juddu ñu naan la jël ko sarxe ko ak def ko nit def ko ne la commencé nañ laa xatal commencé nañ laa indil ay problème beneen bi ci judduwaat mooy léeg-léeg nga bëgg a def benn construction wala financement wala benn investissement il faut nga dem ci banque bi parce que banque loolu lay jariñ ba pare itam nekk say conseil yu lay xelal ci wàllu nag ngay sax yaxanale sa koom-koom waaye saa boo fa jëlee bor nga leb fa yu mel noonu ba léegi riba na coow dikkal la la ngay fay jële du barkeel mukk daanaka sax boo fi jëloon ay téeméeri milliards boo xëyee suba nga gën a xiif suba nga gën a soxlawoo suba nga gën a aajowoo ndax kuy lekk riba moom suñu borom dalay bàyyi rek saa boo jógee ba jàppoon doxo ci dese mu téq la nga daan loolu la ñuy dund kon boo ko toppee nii du jeex nga ñëw ci wàllu politique bi nga ñëw ci wàllu liberté bi ñu jox nit ñi di may ay jigéen ay carte valable ñu nekk ñu valable di dox am liberté ni ñu ko soxlaa di tasaaroo ñun dañoo am liberté ci jaay seen bopp ay nit far doon ay góor di def yu ñaawa ñaaw ñu dañoo am liberté ñoom it ci bànneexu ci seen awra nu mu leen neexee yu yëpp li ñuy tuddee ak laïcité moo ko fi indi boo xam dañ koo jëggaane rek dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak suñuy ngor dëppoowul ak suñuy aada waaye il faut ñu doxal ko ci kenn mënu ci dara ci boo moytul wax ci sax danger la lii ñuy wax nii donc boo moytul danger la pour ñun danger la pour ñeneen ñi ñuy déglu mooy daal mbir mi léegi aw yeta ngi fi tege woo xam ne jaase ngi fi tege woo xam ni nee nañ ay gaay nga fële yoo xam ne kenn xamul ay rab lañ wala ay malaaka ku wax ku ne boo boo génnee rek tem nga faatu dee wala nga accidenté wala ñu euh, yàq sa kayit yëpp wala ñu fexel la ba kenn ñi la wax leen est-ce que dund ci àdduna dañuy jaral ñu ñu défendre suñu diine lamiñ ñu laa am parce que du ma yëkkati jaay si mukk di xeex parce que du bu toll bu jot fi mu toll nii waaye li yonent bi doon wax naan ku gis lu jaaduwut na nga ko soppi kemtalaay kàttan nga la yàlla jox na ko soppi ci sa loxo mooy boo mënoon yëkkati dara pour defar ko so changé mu dañ tey wala boog nga soppe ko ci sa làmmiñ boo ko mënut na nga ko fas bañ ko foo dégg ñuy wax nga wax ci ca loolu mooy adaful iman kon ko yonent bi jàngale woon loolu ci lañ bu loolu lépp dajee nag ginnaaw waxtu yu jeex na ca liñ waajal ëpp na loolu fuuf ndax waroon nañ ko gën a détaillé benn bu nañu taxaw ci pour njariñ li gën a yaatu waaye dañuy proposer ay solution man jàpp naa ni li Serigne Touba doon def nga xam ne daf ñoo jàngaloon na la ñuy mudaaraanteeg nit yi tubaab yi ñi nga xam ne bokk ñoo ñoom diine te ñu ëpp ñu doole forcé ñu seen bopp nañuy jëflanteeg ñoom ca xikma nañuy fexe ba toujours ñuy am ñuy wax ak ñoom ñu jëflanteeg ñoom ñoo xam ne ñu ñaw xel lay doon ñu am xikma la ñuy doon ñoo xam ne ñu fiir ci seen diine lay doon ñoo xam ne itam ñu leer ay objectif la ñuy doon ar rukun baaxul xaalul yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tourni kulla ma xiini lu ci sëñ bi tegoon fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu kon sëriñ bi xamoon na ni arrukuun ila salaatin bàyyi lépp dem ci ñoom jébbal leen sa bopp topp ci seen ginnaaw jàpp ne ñoo lay fal nguur ñoo lay def ab sénateur ñoo lay def député ñoo lay def ministre ñoo lay jox oto ñoo lay jox ceeb ñoo lay jox nangam texul nga am te ngay àdduna te bu ëllëgee boo mutu mën nga ci am kersa sa kanam borom kon doyloo sa borom rek moo am solo waaye ginnaaw léeg-léeg nga bëgg a construire jàkka juma comme ni mu ko bëggee woon binduloo suñu bàkke bu sa ab lettre pour demande kon faaw nga mudaarante ak ñoom ndax ñoo yor kàttan gi il faut nga naxanteeg ñoom naxandeeg ñoom ci loo xam ni du wuutee ak li la sa pas-pas ak li la sa diine jàngal sëñ bañ demee ba di ko décor di ko jox seen croix boobu ñu koy jox sëriñ bi xam ngeen ni dafa nangu bataaxel ba mu àndaloon waaye dañ croix bi moom ma ko takk parce que dafa dafa safaanoog samay ngëm-ngëmu diine ci rapport bi looloo ci nekk ba léegi mi ngi ci lii ma tiim nii loolu day wane ni kon sëñ bi malgré li mu daan mu daaranteeg ñoom amoon na li ñuy tudd ay limites ay kenn du ci yegg nag ba pare amoon na ay objectifs yu leer mbir mi nag daa mel ni ginnaawam mbaa mu yeex dox bi gën a yeex waaye sëriñ bi moom li mu tegoon yoon wi mu tegoon nit ñi ak li mu leen tàggatoon suñ ko continué woon ba léegi l'islam soppi na lu baree bari ci biir réew waaye ginnaaw bi déggin yu bari am na fi doxalin yu bari am na fi ñu wëlbatiwaat may sañ-sañ tubaab bi ci suñu bopp te bi tubaab yi wax ak moom ci njaareem ni ko jurbel gépp maa ko na dani ko dangaa yilif taax yi ma yilif yi ci biir taax yi ma yilif xol yi kon moom foofu la jihaadam jëmoon objectif yooyu la amoon suñu ñun ak suñu moo nekkoon ñu continuer bépp magum diine bu fi nekk itam boo demee Tiwaawan loolu mu Cheikh Cheikh Seydou Seydou Hadj Malick loolu amoon Cheikh Omar Fouti loolu ko taxoon di xeex ñoom ñëpp ngir l'islam jóg ngir islam màgg parce que nag problème bi ak tiraillement bi am suñu diggantee ci diggante kuréelu jullit ñi tubaab bi ñoo ko fi indi. suñu borom may na ay may yu wuute Serigne Touba lim ko may ku ne xam na ni bari na trop kenn melut ni moom waaye il faut ñu nawloo suñu mbokk jullit ñëpp ndax yàlla daf ñu wax ni ñun ñëpp ay mbokk Euh, loolu mooy proposition bu njëkk bi faaw ñu dellu taxaw fi mag ñi tegoon il faut ñoom objectif yu leer il faut ñuy moo daaranteeg nag ñi fi nekk waaye dañuy proposer itam lu mel ni borom benn borom xam-xam bu ñu tuddee euh, Qutb Mustafa Sanu wax daf ne bu ñu bëggee daal changer réalité ci réew yi nga xam ne ay jullit ñoo fi ëpp ba pare mu nekk ay réew yi yoo xam ne ak almaniya moo koy doxal faw ñu tàggat ndaw ñi ñi nga xam dañ leen yar ba def ñoom tarbiyal islamiyya yar leen ñu jàng ba mokkal alxuraan ñu jàng ba xam fiqh jàng ba xam diine cafir ci seen diine faaw nag ñu fexe ba jàngal leen technique jàngal leen science jàngal leen langue yi nga xam ne mooy langue officielle yu réew yi ñu nekk pour ñu mën a maîtriser situation yi ba man di jël nguur gi di ko yore pour di mën a changer changement boobu nag changement pacifique lay doon révolution la boo xam dañ koy préparer commencer ko par l'éducation ak formation bu yàggee insha allahu taala danañ gis ci bopp réew mi ay ndaw ñoo xam ni ñu mel ni ñuy toog lañu doon ak ñu mel ni ñu li organiser lu mel parce que problème yi am jamono ji këppum kees gi naafeq gu metti gi njaaloo gu tasaaroo gi ak guruj yi ak li ñuy tuddee ger bu metti bi yépp li ko waral mooy parce que ñi génn ci ay école laïque ñuñ ci forme woon ñoom ñoo nekk ci maqalidul umur ñoom ñooy ñooy doxal lépp waaye su fekkonte ni ñoo xam ne leen a tàggat ca commencement ba def ñoom l'islam xamal leen leen lu ci nekk li nekk ci loolu ci ay daan ñu xam lan moo nekk ci bàmmeel lan moo nekk ci mbugalum ëllëg ñooñu danañ jomba def yenn yi kon proposition bi pour ñu bëgg réew yu baax pour ñu bëgg àdduna baax dañ xam ne ñun jullit ñi ñun ñi gëm ñun la yàlla dénk réew mi ñun la yàlla dénk kaw suuf ñoo am responsabilité pour defar ko dem nag bu ëllëgee naan parce que kattan gi ñële nga ko joxoon du tax suñu borom may ñu aw lay il faut kenn ku ne nga jihaad mooy nga def li tolloog yow su ma gisee ni man damaa nekk jàngalekat bu baax ci école bi nekk ci quartier bi damay doon ab jàngalekat di jàngale lislaam sama kemtalaay kattan su ma mënee nekk yor yaatkat noonu nit ki jullit bi dafa war nekk élément bu positif wurte wala nekk koo xam toujours day woote jëm ci violence l'islam paix sociale la l'islam sécurité la l'islam amour la mooy bëggante ak cofeel la l'islam warmaal ñëpp la mbindeef yëpp di ko Sëriñ Tuubaa jàngale dañ cee war a xool aqi borom bi tabaraka wa taala moom mi ko créé kon doo teg kenn lu koy menacé wala lu koy lu koy indil ay danger doo ñàkkee teggin kenn doon ci sa noonu la bu ñëwee toog ci sa wet toogal ko ci toogawaay bi gën a kawe waxtaan ak moom te waxtaan wa gën a teey wa gën a dal jàngal ko daluk l'islam jàngal ko yaatuk l'islam ak ubbi ko l'islam ak jàmbu su ko defee nag waaye na nga teg say objectif nag ku ñëw bëgg ci yow daraat ne ko man it lii laa bëgg ci yow bi muqaabil li Cheikh Amar Rafaa yi di wax bi muqaabil mooy lii lañ ma proposé man it lii laa proposé dañoo bëgg ma jàppale leen ci ay élection man it lan laa bëgg naa leen proposé proposition yoo xam ne bu ñu ko doxalee dafay dafay soqal diine ji Cheikh Mouhamadul Mourtada saa bu musaan ñëw ni ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax réew mi nan waaw ñaan gi de moom mooy lislaam rek sàllaaw ku ci góorgóorlu rek incha allah dana la ñaanal yow lañ séqal sax ak ñaan kon jullit day am projet jullit day am lu mu bëgg jullit day défendre lislaam jàpp naa ni euh, euh, yëngatu bi yëpp day wane ni waxtu wi waxtu wi xocc na lool maa ngi jégalu mbokk yi xam ngeen ni sax liñ préparé nañ ko mujj teg fële ndax waxtu wi di gaawantu rek fexe résumé waxtaan wi waaye sunu yéene moo nekkoon ñu participer ci jéego xam-xam bi suñu kéemtalaay kattan donte xam-xam bi néew na lool waaye itam ñu jéem a jàngat thème bu difficile nag xayatul muslim fi dawla al almaniya yàlla suñu borom sàmm diineem ji yàlla ñu yàlla boole sax def ñu ay wasaayil ay jumtuwaay yoo xam ne dañuy sàmm lislaam te bu ñuy dund ak bu ñuy faatu yëpp yàlla ñu ko defee ci biir lislaam ñu yàlla euh, gërëmal mag ñi ñoom ñu taxawaloon lii ndax dëkk bii yàggut ci waaye li tax léegi mu nekk benn ci tegtalu lislaam yi gën a kawe nekk ci xib xiblay lislaam yi gën a kawe ñu fi daje di fi def lu mel ni ak barab bii mag ñi fi jaaroon la yàlla suñu borom bàkkeel seen liggéey te wàcce ci njaboot gi ak képp koo xam ni lislaam mooy sam xëy di sam ngont ñi fi nekk itam ci dëkk bi di ay kilifa suñu borom sàmm leen bu baax a baax a baax a ñu gërëm ndaw ñi parce que bu ñu gërëmee ndaw ñi rek ndaw ñi lu ñu bëgg mën nañ ko am te yàlla na yàlla soppee jamonoom nag ci ndaw ñi ndax xam-xam bu baax nga ci ñoom ak tàggat bu baax ci ñoom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar Serigne Yankuba Badiane ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatu Wafa bi huququl iman di ñaan suñu boroom mu guddal saw fan te wéral sa yaram te bàyyi la sa xel waxtaan wi mbooloo mi bàyyi nañ ko xel lool laaj yi bari na lool xam naa dañu doon ñaan su fekkee di nga ñu ko may waxtu wi ngay def émission ñu mën laa jox laaj yi ngir nga yóbbaale ko tontu yi mbokk yi ndax laaj yi atteel na leen lool waxtu wi xam na defe naa bopp ñu toll benn minute sax li ci des matatu ko waaye am na si ñaari laaj yooyu yow la itteel xam naa demul di nga ko mën a xool tontu mbokk bi kon ñi ngi lay sant bu baax suba sëriñ Koso Mbàkke moom lañuy ñu war a séqal jataay bi mu di waxtaaneel kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Koso Mbàkke bu sëriñ Cheikh Fat Lo insha allahu taala moom la ñuy séqal jataay bi mu ñuy fàttali kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waxtaan wi itam ku ko bëgg a dégluwaat soo dégloo ci rajo yi soo dégloo ci rajo yi incha allahu taala di nga ko mën a dégg muy diisoo di dunya di Sud di Walfajri bismillah